ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ci kitaabul buyuu gisoon nañu introduction wu li jëm ci wàllu njaay ak définition ana mooy njaay eh, tey insha allahu taala muy suñu ñaareelu jataay ci bunt boobu ñu war a kon fi nga xam ne moom lañu yemoon am na nag ay laaj yu ñu laajoon li nga xam ne keneel dinañu gis différence entre al bay'u ak li nga xam ne mooy as-sarf bu ñu paree ci loolu ñu xool façon njaay yi yi nga xam ne moom lañuy ñuy mën a weccoo mooy façon njaay yi dinañ gis loolu yi nga xam ne ñoo exister nga xam ne façon njaay ñuy wax yépp ci lii ci ci yooyu lay dugg insha allah bu buñ paree ci loolu ñu gis arkaanul bay' mooy li nga xam ne mooy ponki njaay arkaanul bay'i muy ponki njaay ndax dafa am ay ponk yoo xamante ne ni il le ñu ngir ñu xam ne lii nii kat moom la ñuy tudde am njaay kon buñ ñëwee ci ginnaaw bi xamee kon léegi la mooy am njaay waxoon nañ ne euh, mooy naqlul milkiya bi iwad mooy toxal moomeel ci mbir waaye am loo xam ne danga koy weccoo ki nga koy ki niy toxu jëm ci moom joxoon nañu exemple waa ji nga xam ne moo doon jënd xar léegi nag mu am yeneen façon gennaaw bi ñu xamee lu yaay am njaay ak àttee njaay voilà àtteem njaay tamit war nañ ko gis ba la dugg ci arkaanul bay lan mooy àtteem ci sharia insha allah njaay kon gis nañ mooy lan mooy day am kuy jënd loo xam ne euh, fuqaha uy rahmatullah alayhim dañ koy woowe boo gisee en général buñ naan wax waxoon nañ la al dafa bokk ci addaad yi yi nga xam ne day tekki mbir ak contraire am jaay ak jënd da koy tekki mais buñ ne al baa'i'u liñ ciy jublu mooy ki nga xam ne en général mooy ki nga xam ne mooy jaay al mushtari mooy ki nga xamante ne mooy jënd waaw ba mu des cas yoo xamante ne foofu contraire bu ci nekk con beneen bi lay tekki loolu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna wa a annaasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah loolu gisoon nañu ko euh, léegi euh, léegi kon yaayangoo mooy ñaar ñu ñu nekk monsieur A monsieur B wala mademoiselle A mademoiselle B wala madame A wala madame B wala madame A ak monsieur A ainsi de suite daal ñaari nit kenn ki am lu muy jaay keneen ki yor li muy jënde ñu d'accord ci conclurum njaay kiy jox ko njëg ne ko lu muy jar mu ne ko lii lay jar mu jox ko waa ji jox ko li nga xam ne moom lay moom lay jaay te ci mu nekk loo xam ne forcé du ci am mooy loo xam ne dañ koo gërëm mooy kenn forcé wu leen dañ koo def en tout état de cause voilà loolu mooy am njaay buñ ko waxee loolu bu ñu waxee njaay ci charia lii lañ ci jublu waaye nag ah, loolu mooy damaa am marchandise la waa ji jaay waa ji jënd ko la léegi mu am yeneen façon transaction mooy ne bu dee ne affaire bi man li may jënd xaalis la hein xaalis ak kii nag xaalis ak xaalis hein bu dee ne damaa jël xaalis hmm? bëgg koo jënde or est comprendre nga loolu mooy xaalis waxuma nag euh, bon li ñuy tudde xaalis ay ay ay ay këyit loolu mooy dafa taxawu palaasu xaalis li nga xam ne mooy argent bi ñuy wax bi nga xam ne xam nga temps yu or lañ doon jël tëgg ko def ko pièce mu tudd dinaar ñu ko doon woowee dinaar fidda argent xaalis moom lañ doon jël tëgg ko def ko def ko pièce mu nekk dirham léegi bu ma jëlee benn ci loolu dinaar wala kii di ko di ko di ko wecceeku di ci jënd ay dirham comme ma yor sama pièce yoo xam ne en la di ci jënd équivalent wam ci dirham waaw ah. loolu lañu naan sarf mooy ma joxe xaalis walla or ngir daal di recevoir li nga xamante ne mooy ah, xaalis pièce walla mu nekk loo xam ne loo xam ne xaalis walla mu nekk li nga xam ne mooy li suñu argent yi nga xam ne suñu façon bona yi nga xam ne ñoom dañoo taxaw palaasu li nga xam ne mooy xaalis wala or en fait sarfu mooy lool loolu moo taxoon euh, ñu la doon wax boo fàttee jotaay bi wees ñu ngi la doon exemple ki nga xam ne dafa yor ay euro voilà loolu mooy exemple bi lool loolu moo gën a leer pour pour pour pour différencier entre ki ñëw di jënd ordinateur joxe xaalis ñu jox ko ordinateur xam nga loolu wute nag ki nga xam ne ay euro la yor wàcc aéroport de Dakar léegi léegi aéroport de Diass la ñuy wax il faut renouveler mon logiciel <laughs> léegi y'a plus euh, Léopold Léopold dàq nañ Léopold saxal belees waaw belees belees jaaj gis na fa waaju ñu naan beleese mu naa ko yaay belees am iblisa mu naa ko maay belees dinaa la jàppali sa doomu waaj sa doomu lan la <laughs> ca sëñ Musaa Ka ndeysaan ca yoonu géej ga <laughs> mu naa ko maay belees mu ne Bàmba <laughs> raw sëñ Tuubaa la wax ne dafa dajeek bañ ko yóbbu exilé mu ne dajana faak ku ñu naan beleese sëñ bi naan ko yaay yaay belees am iblis wala yaay iblis <laughs> ay tur bi belees bi <laughs> mun naa ko may belees ne ko non man nag may blaise <laughs> dinaa la dimbali sa jaamu waañ laa xaw ma lan mu ne keroog belees jox na ko fa ay ay ay lan ay lan yu ànd ak lànkar jox na fa ko ay plume yu ànd ak lànkar waaw euh, xawma lan guróom du xawma ku lan bàmba guróom du sànkar dama ko gëj a dégg lu affaire bi gëj a liir loolu moo tax <laughs> ça fait des années <laughs> moo tax fàkk na affaire bi <laughs> voilà la tax mu wat carte ya amalan amalan mooy lam liggéeyoon bàmba amal sàngam noonu la ko sëñ Moussa Ka <laughs> ah tuku pël bu dégg wolof lool daldi doon waxe ca wayam wa rahmatullahi aley kon aéroport Belees waaw ah, Belees léegi Belees la fële ca ca jas ndeysaan léegi eh, mooy nga wàcc foofu boo xaw ma nag foofu nu muy demee man comme que boobu boobu demaguma fa li ma xam daal mooy ne Léopold moom boo ne woon cëpp yoof Dakar fële ca aéroport nay sànn gars yi dangay yor sa xaalis sa euro gars yi ñeena dañ lay wecc loolu mooy sarf nga jël xaalis di wecceeku xaalis loolu mooy sarf que ça xaalis bi ngay wecceeku moo xam nu mu tudd o ci or la wala ci argent bu mu ci doon benn la mais ñu xam nga xam nga un du un euro égale un franc du loolu un franc CFA non un euro égale six cinquante cinq virgule xaw ma quatre vingt xaw ma waaw <laughs> xam-xam la <laughs> yoo xam ne gars yi ni fii ñu baree ko xam parce que parce que parce que parce que xam nañ li may léegi mooy. Euh, affaire bi loolu mooy sarf mooy bu dee xaalis ak xaalis la moo xam ay pièces la wala or ay lingots d'or ma ñëw di ko weccoo ay lingots d'or loolu lañ naan sarf wala ma koy weccoo ay lingots argent ay lingots argent loolu lañu naan sarf voilà sarf nag dafa wutee njaay dinañ la wax lan moo tax voilà voilà <laughs> loolu mooy en général parce que ci biir sarf am na lu naan naan muraatala am na lu ñu naan mubaadala waaw loo xam ne dañoo niroog sarf man xaw ma sax lii dama ci waroon duggam déet <laughs> parce que on voulait Euh, mais xoola parce que xoola bon différence bi voilà xam nga différence bi sarfu mooy damay joxe xa or hein weccoo ko lan ak fidda <laughs> walla ma jël sama sama xaalis bi ma yor dalasi bi wala CFA bi wala yooyu di ko jënde or wala xaalis eh, muraatala moom may jël mooy may échanger xaalis ak xaalis wala or ak or ci loo xam ne dama koy peser xam nga bi mooy nga ñëw peser ma sama or bi nga xam ne sawaay ci bassin Congo bi sawaay falaa dóor ci mine yi sawaay gas fu ne les mines d'or de de ñokkaloo ko bàyyi fële ca ca Tamba sawaay falaa pikk ak peel ba tas am ci ay fortan ñëw teg ko ci balance ñëw du ki ma koy jaay hein bu ma ñëwee mais ci lu ñuy peser bu boobaa lool lañ naan muraata la voilà ma joxe or boobu nga xam ne léegi laa ko jël jox ma or boo xam ne bu ñu defaal ko par exemple mu am beneen affaire boo xam ne euh, mubaadala moom dañ naan mooy ngay échanger li nga xam ne euh, xaalis walla or mais bu boobaa walla xaalis walla or walla contraire mais ci lu ñuy compter xam nga lu ñuy compter ak lu ñuy peser bu yemul affaire bi affaire c'est affaire yi nii c'est que lu jar xam la maa ngi naan est-ce que dama dugg mais mais am na njariñ parce que <laughs> lépp mooy nja mooy am na njariñ bien sûr lool d'office la mais mooy jar mooy baax naa wax <laughs> parce que boo xoolee ci muddum koor muurum koor boo seetloo ñenn ñi di juum di juum di di natt mbir yi ci kilo alors que kilo du affaire du affaire poids affaire yi affaire muddum ko mooy kayl la kayl la du wazn <laughs> ñu bari nag mooy ñëw ne deux virgule cinq kilo la mais de li nekk deux virgule cinq kilo pat ak de virgule cinq ceeb yemuñu bu dee ne da ne lu nekk na mat loolu xam nga ne tàndarma moo gën a diis ceeb moo gën a diis eh, pat nga ne tàndarma bi na nekk deux virgule cinq kilos ba pare pat yi dina nekk deux mooy pat yi il faut nga joxe lu bari ngir maanaam deux virgule cinq kilos alors ko loolu war woon a demee noonu mbir mi du ci loolu mudd la mooy tàllal sa loxo loo xam doo ko lu bari doo lu bari léegi bu ko defee loolu noonu moom ngay def ba mat cinq quatre fois loolu mooy mudd léegi nag loolu xam nga ne mos ku def loolu bu dee ceeb la nga def ko ceeb teg def ko li nga xam ne mooy euh, dugub teg <coughs> non pas dugub tàndarma teg après nga teg nga jël li nga xam ne mooy ay pat teg xam nga ne loolu dina wuti seen poids bu dee boo paree ba ci loolu nga nga peser leen di nga xam ne affaire yi tolloowul poids mais bu dee ci wàllu kay li ñoo ci yem voilà mubaadala nag mooy loo xam ne ci adat la en fait affaire bi simple na mooy la moom mooy may échanger xaalis wala or xaalis ak or mais wala xaalis ak xaalis mooy xaalis ak xaalis or ak or ci loo xamante ne nii dama koy peser mubaadala mooy may échangé xaalis ak xaalis wala or ak or ci loo xamante ne dama koy wàññ mooy damay wàññ ne comme loo xam ne bu doon ay pièces yuñ defar wala ay lingots d'or ma ne un benn lingot deux lingots trois lingots léegi loolu laay échanger yii nii yépp nag il faut mu tolloo parce que xaalis ak nañ la ko jotaay biy wees li Seydina rasulullah rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam ne woon yooyu noonu il faut mu nekk yadan aldahabu bildahabi walfiddatu bilfidda ila axiri alxadis bi mu ne al asnaaf ribawiya yi nga xam ne mu ne yooyu day nekk yadan bi yadin mislam bi misla il faut muy tolloo voilà euh, kon sarf en fait li ñu soxla woon fii li ma soxla woon fii mooy ñu différencier entre sarf ak li nga xam ne mooy am njaay li ñu xamee njaay ci sharia ak sarf xam nga bu dee njaay en fait léegi nag nañ dugg nag ci différence li li nga ne ma bon euh, man nga ma ko simplifier ma ne la xoolal jëlal njaay mooy xam nañ njaay mooy ma ñëw nit yor marchandise wala dara ma soxla ko ne ko lii de dama koo bëggoon a jënd mu ne ma mu ne ma ah ma ne ko ñaata nga koy jaaye mu ne ma ñàngam de laa koy jaaye ma ne ko d'accord naa mu ne ma anam mbir yi ma ne ko mu ngi nii mu jox ma ma jël sa après yëf yi ñu conclure mu jeex loolu mooy am njaay loolu mooy lan sila la xam nga njaay sila mooy am marchandise walla dara am matériel laay jaay wala loo xam ne animal la walla lu ma lu ma a jaay alors que bu dee xaalis ak xaalis loolu loolu lañ naan al ayn waaw loolu moo am li nga xam ne dafa am kii fiduciaire valeur fiduciaire az-zahabu ak alfidda loolu bu dee dama ciy we damay leen di weccoo nag loolu mooy sarf voilà voilà loolu la loolu mooy sarf sarf mooy ma jël dahab di ko jënde li nga xam ne mooy euh, euh, xaalis di ko jënde or di ko jënde xaalis moo xam ma jël sama pièce yi wala sama xaalis bi ma yor ñi ko jënde xaalis wala fidda voilà euh, comme mooy exemple bi ñu la jox rek xaalis ak xaalis loolu nag bu boobaa nan la ñuy def dañuy xool valeur u xaalis bi ñu ne un dollar comme ñu xam ne marché bi lii la un dollar égal sangam ciy euro un euro égal sangam ciy franc bu boobaa loolu noonu noonu noonu boo ko kii loolu ngay joxe amul nag bon ñooñu loolu man dama ciy wàññi te dama am nu ma ci bëgg am loolu manoo ci am dara parce que dafa war a nekk wasnan bi wasnin mislan bi mi voilà dañu war a tolloo kon loolu mooy différence bi gis nga xaalis ak xaalis ak ay loolu bokk ak li nga xam ne dama ñëw di jënd marchandise léegi nag bu ñu xamee loolu euh, euh, xoolal dafa am façon njaay yi mooy dafa am loo xam ne njaay moo xam ne moom lañ naan bay'un naqdi mooy ne man bi may jënd lay joxe euh, njëg li waa ji jox ma comme waa ji jënd xar mi sàkk waaw mooy fi ñu fi ñu conclure fi la ma joxe amul ñu mooy bokkul loo xam ne dama ne ko mais doo ma jaay sa xar mi mu ne ma waaw cent mille la français la ma ne ko waa loolu dama d'accord naa waaye nag mooy euh, le quinze laa lay fay loolu bokkul ak li ñuy wax bay on naq di mooy ma conclure ak waa ji léegi mu ne ma cent mille ma jox ko cent mille mu jox ma xar bi voilà loolu noonu mooy bay on naq di loolu leen dina xam ci njaay loolu moom mooy cosaanu njaay mu am deneen façon njaay mooy mooy bi ma wax léegi mooy bi ma wax léegi exemple bi ma joxe ñu ñëw ba ba ba ba ne Eh, bon eh, yow sa xar dañ jël exemple ba léegi laa soxla woon mu ne ma ñaata mu ne ma cent mille ma ne ko léegi man nag sauf que affaire bi di nga ma xaaral ba le quinze waaw di nga ma may ba le quinze mars parce que tey le cinq mais le quinze laa lay fay mu ne waaw loolu lan la def mooy dafa jëkk joxe al musman dina ñëw ci arkaanul bay na dina ñëw ci arkaanul bay yi nga xam ne fondamental ponk la ci ñu mën a tudd mbir mim njaay loolu waxoon nañ la ko ci jotaay bi weesu foog naa ñaar ñiy jaay kiy jënd kiy jaay bokk hein ak li ñuy jaay ak waa ji jaay li muy jënde ak li nga xam ne mooy euh, sira bi ñuy utiliser mooy expression bi nga xam ne walla bokk ni ñuy def ngir conclure njaay mi ci gàttal lool la mais dina ñëw ci développement yi mais fii nii boo gisee euh, euh, façon njaay mi façon njaay mi mooy dafa nekk njaay moo xam ne wute naag bi ñu wax sànq bi ñu wax sànq dafa joxe léegi daal di joxe dañu joxe xaalis bi ñu jox ko li muy jënd alors que bii dañ koo jox li muy jënd mais fayagul léegi le 15 mars lay fay wala le 13 décembre lay fay. wala daal fii ak deux mois voilà mooy loolu à condition waa ji d'accord bu nee waa baax na mais li manu la nekk foofu mooy euh, ma ne la xar mi de cent mille lay jar nga ne ma léegi nag mënaguma fay léegi le quinze laay fay waa ji waxul dara mooy bu waxul dara man waxul dara te wanewul luy wane ne d'accord na bu boobaa manumaa dem jël xar mi dem sama yoon non mooy bu dee ne d'accord nañ ci loolu waa ji na ko waa baax na baax na waaw damay jaay fii sawaay yi dama indi samay parfum di ko jaay waaw gaa yi am na ñoo xam ne léegi lañ fay ñi fay léegi loolu mooy bàyyi bay'un naqdi ñi fay ñi ne moom dañuy jël mais fin du mois mais fin du mois il faut ñu xam ban fin du mois lay doon parce que bu dee ne xamuñu ban parce que mois yi <laughs> dafa am weeru l'islam ak weer mooy ak li nga xam ne affaire karcaan la mooy il faut ñu xam ana ci grégoire la tegu <laughs> année lunaire wala année solaire parce que boo nee fin du mois alors que xamuñ ban mois ngay wax saway euh, ci jumaada sa thaniya gii ñu ne ngay wax walla yow ci mars gii ñu ne ngay wax déet il faut mu leer waaw le trente du mois de mars ñu xam ne voilà loolu leer na loolu mooy buñ d'accord rek voilà loolu mooy ki nga xam ne dafa jënd mais jënd ga ñu jox ko li muy jënd léegi mais moom joxeegul alal ji wala xaalis bi après la koy joxe mais ci loo xam ne il faut ñu xam kañ la voilà mooy day nekk ajalin ma'lum lii def ay xadiis la ah yu yonent mi aleyhi salaatu salaam wax si ci loo xam ne day tegu foo leer ñu xam ne temps lay fay temps fay waaw léegi kon loolu mooy deuxième bi troisième bi mu am beneen façon njaay muy li nga xam ne moom lañuy xame xamee assalam assalam dinañ ci ñëwaa ah <laughs> assalam dinañ ci ñëw ah parce que euh, mooy contraire lu ñu jóge <laughs> yii ay affaire la yoo xam ne yoo xam ne bon il faut nit ki jàpp ko te te jafewul quoi jafewul mooy yow euh, boo taxawee da nga naan bon première première première possibilité première possibilité wala premier cas possible waa ji day jënd waa ji day jaay mu ñëw ne ko dama bëgg jënd li ngay jaay mu ne ko ñaata la laa koy jaay nga koy jaay mu ne nangam ma jox ko li muy jaay li mu koy jaayee moom mu jox ma loolu mooy première façon bi beneen bi mooy ma ñëw ne ko loolu nga teg ci case bi première case deuxième case deuxième cas possible ma ñëw ne ko man lii ngay jaay mu ne waa lii laay jaay lii laa koy jaay ma ko nag jaay ma ko waaye euh, le 15 laa lay fay mars waa ji ne ma baax na jox ma mbir mi ma dem loolu tamit am njaay la léegi euh, mu am troisième mooy biñ lay wax saram nii saram mooy la euh, mooy waa ji mooy tegal troisième cas possible euh, mooy waa ji day ñëw moom cette fois-ci moom mooy joxe alal ji ba boor ba pare après marchandise mi hein hein marchandise mi après lañ ko koy jox mooy li muy jënd newu fi comme mu ñëw ne man de waaye euh, euh, man de dama ñëw ci commerçant bi waaye waaye salaamaaleykum waaye waaleykum salaam loo bëggoon man de dama bëggoon sax saxi imaamul yi laa bëggoon a jënd tabaa sàngam waaw mu ne ah loolu de moom new fi moom aw ma ko nii de waaye nag livraison bi maa ngi koy jot le 15 mars lañ may indil kii yi ndax man chaque chaque le quinze lañ may livrer cette euh, dangaa fekk rupture de stock nga fekk waaw yëf yi jeex na waaye ji waaw baax na man ñaata ko koy jaayee mu ne ko man de quinze mille euh, francs CFA laa koy jaaye waa ji ne ko def ko dix mille mu ne ko waa dix mille it baax na mu ne ko léegi euh, léegi am am dix mille yi le quinze ma ñëw jël si ko voilà loolu loolu yëpp mën naa nekk mais dinañ ci gën a dugg xool ci yan ci boo ci ci yan condition lay possible lii dañuy joxe cadre cadre cadre cadre voilà yi nga xam ne ay cadre yu possible façon njaay yoo xam ne boo ko gisee bul tëm ne lii moom baaxul d'emblée pour l'instant jàppal ne lii baax na mais dafa am ay cadre mooy gis nga ni ma la ko waxee waa ji da ko man le quinze tous les quinze comme ni nga ko xamee du mois de de grégoire waaw grégorien calendrier grégorien bi tous les quinze de chaque mois lañ may livrer comme ni nga ko xamee tout yàgg nga fee ñëw gis ma ñu may livrer le quinze c'est ça voilà man le quinze lañ may livrer yow nag li nga soxla rupture de stock moo ci am mooy ne yi fii jeex na instant bi fii ci sama magasin le quinze lañ may livrer waa ji ne ko ñaata nga koy jaay mu ne ko quinze mille mun ko teen koo def dix mille mun na ko def naa ko dix mu daal di koy jox dix mille yi léegi ñu d'accord le quinze ma ñëw jël sama biir loolu bayu salam la loolu baax na ci bu conditions yi remplir lan mooy conditions yi dinañ ko gën a gis insha ci biir waaw euh, yàkkamti jaru ko dinañ ko gis insha allah léegi nag mu am beneen façon jaay waaw façon jaay bi moom baaxul dernier bi en boo seetloo affaire yi ay ay ay euh, mooy nañ jël quatre quatrième case kon fu ñu ne woon trois quatrième case wala quatrième cas possible mooy liñ naan bay'u dayni bi dayni loolu dafa bokk dinañ ñëw ci façon bu ñuy ñëw ci njaay yi nga xam ne dafa yàqu ak lan moo tax ñu ne njaay yi dafa yàqu loolu tit il faut ndax fa jàppoo raison bi tax mu yàqu yow bu beneen ñëwee bu xaw a niroog moom wala boo xam ne dañ koo xaw a am luñ ci changer tuuti te xamoo sagesse lu tax njaay mi baaxul yow boo mayul doo ko xam ndax da kolewu ci li nga jàppoon ne man lii lañ ma tuddaloo manoo cee génne leneen bu leneen ñëwee lu xaw a niroog moom luñ jaxase carte gi tuuti nga réer alors que nag taalibe bi warula mel noonu dafa war a jàpp mbiree xam lan moo tax ba bu ko defee mu man di xiyaas ci mbir yi te tamit yenn yi nga xam ne dañ cee lëmës jaan moo mën a génne jaan ji ne lii nii dañ cee lëmës jaan léegi kon affaire bi quatrième façon bi mooy mooy waa ji day ñëw ne ba léegi suñu commerçant bi saa sa xar mi de moom bëggoon naa ko de moom laa bëggoon a jël ah, waaw waaw mu ne ko non dara mooy sa gétt gi nañ formula mu ne ko yow sa gétt gi fekk dafa daje waajoo xam ne ab éleveur la ab fermier la kuy yar ay xar waaw léegi mu ne ko yow de am na sa xar moo xam ne tey way boo ma ko jaayoon de moom laa bëgg a jënd de mu ne ko xanaa waaw da mën naa la ko jaay léegi <laughs> Euh, ñu ne euh, waa ji ne ko léegi ñu ne d'accord nañ ko quoi mais waaji ji du joxe xaalis te waa ji du ko jox xar mi ndax de toute façon gisul xar mi xamul sax bi waa ji wax mu naan ko dinaa la ko jaay façon jaay moom mooy bu mooy même buñ nee gërëm nañ loolu xar moomu xam jaay moom xam nga mën da nekk waaw loolu man da ne hein waa ji ne ko dinaa la jox xaalis bi te xamuñu ban ban xar sax lay wax moom mooy ne façon njaay moom baaxul voilà léegi mu ñu xamee lii <laughs> bu ñu xamee lii kon lan moo ñuy dese lan moo ñuy dese mooy euh, waa lan mooy àttee njaay nag ginnaaw bi ñu xamee njaay lan mooy àtteem ci sharia dañ naan la njaay moom Euh, dafa nekk loo xam ci cosaan dafa dagan ndax lan suñu boroom moo ne wa axalla allahu albay'a wa xarama alriba moo ne wa axalla allahu albay'a wa xarama alriba ci suuratu albaqara ay 275 mu ne buur yàlla moo daganal li nga xamante ne mooy njaay xaraamal li nga xam ne mooy riba waxoon nañ la kàccooru yéefér yi dañ doon wax naan innamal bay'u mislu riba alors ko lool kadib la mooy dañ doon wax ne dëgg-dëgg njaay de mook mook riba wa niroo gis nga ak ñoo garaaw waxuñ ne riba comme njaay mais dañoo def asl bi cosaan bi lañ def riba parce que xam nga loolu lu am solo la surtout ci balaaga moo moo tax yooyu ku ku xamul yooyu nag sew sew yooyu mooy parce que parce que les mots ont du sens mots yi dañu am lu ay sens yoo xam ne yu jar xam la mooy nag euh, euh, boo xamul yooyu yow gars yi mooy dañ lay embarquer nga doo xam doo doo xam doo xam dara moo ñu dal léegi. mooy xam nga bu ñuy def booy jàng ak tashbih mooy nirule lool balaax yu ne yi ñiy def jàng balaaxa xam nañ ci dara moo dafa may façon loolu taxuñoo jóg mais mooy euh, bu ma nee ka annaka badrun comme li al Mutanabbi doon wax ka annaka badrun wan nujumu kawaakibu idha tala'ta lam yabdu minhunna kawkabu ka annaka badrun mu ne fekk bon kii la doon wax quoi <laughs> amirul dawla <laughs> mooy buur boobu mu doon uh, mu doon tagg rek nga xam ne tamit da koy tagg mu koy defal ay ay ay faveur nag ko joxe xaalis ak di ko kii mu ne ko ka annaka badrun yow daal dangaa mel ni weer am na nag tashbih yoo xam ne al balir yooyu bon yooyu taxu ñëw mais en général daal pour gàttal mooy bu bu bu bu ma nee yow comme weer non waa ji dafa leer comme la lune mi mooy lune mooy cosaanuk leeraay gi waaw mooy le mooy weer wi la ñuy niroleeg waa ji mais pas waa ji lañ ne yow weer wee niroog yow xam nga loolu wuute na weer wi niroo ak yow ak yow dangay ngay niroog weer wi bokkuñu de loolu bokkul sens parce que ki ne yow da ngay niroog weer wi mooy ne weer wi mooy cosaan bi alors que bu ne yow weer wi yow lay nirool mooy yow yaay cosaan bi mooy weer wi yow lay niru yow lay nirool ci yow yaay cosaanuk leer di leer weer wi moo moom maa mel moom mooy mooy moom mooy niroog yow mais pas yow yaay niroog moom yow yaay fexe niroog moom mais moom mooy fexe niroog moom gars nag ñu ne innamal bay ñu ne al bayu innamal bayu mislu riba ne njaay day niroog li nga xam ne mooy riba alors bëgg a def asl alors que lool caaxaan la suñu boroom ne leen loolu demewul noonu wa ahalla allahu al lii suñu borom daganal mooy njaay wa xarama mu xaraamal ar riba muy riba waaw riba moom dootuñu ko laaj ceeti ndax gis nañ ko ci Xaybar euh, pardonnez-moi léegi euh, pour entre parenthèses ñu jàll parce que comme que euh, je fàtte beaucoup xam nga am na masala yi la doon naan doon la annoncé naan est def nañ ko mu muy julli affaire wàññi julleeg ku tukkee. yooyu yépp defoon nañ ko vérifié naa ko dama doon dama doon ce que fii dañ ko defoon ci siira bi wala li mii ci siira bi la <laughs> si si si ci ci ci ci ci kiiwu xandaq bi foofu lañ ko def ci masala yooyu foofu lañu ko defe walillahi alhamdu wal man na vérifié naa ko démb gis naa ko que ne fii c'était bien sûr fii te pourtant yàggul noonu ah. man dama foogoon ne lu yàgg la ndeke septembre la woon septembre 2017 ñu ngi mois de mars wallahi alhamdu wal minna mooy mooy alhamdulilah ñu ngi avancé parce que boobu xam ndax lañ tolloon ndekete man li ma doon xalaat mooy yàgg na loo xam ne soit du fii soit du fii wala feneen la wala benn waxtaan wala benn laaj buñ la masa buñ ma masa laaj mais ndekete yoo te sax lool xam naa maa doon naan noonu loolu si gisoon nañ ko parce que ba Hanafiya yi doon wax naan wàññi Arafat rekk lañ ko mën a defe bi non dajale boole bi Arafat loolu maa ngi doon naan la mil fii lay niroo te bien sûr loolu la walillahi alhamdu wal minna moo tax lii xadiis bi ne yonent bi alei satu na Makka dix-neuf jours di wàññi loolu gis nañ ko ba pare walilah alhamdu wal minna ci fatxu Makka bi gis nañu ko walillahi alhamdu wal minna qulu alhamdulillah alhamdulillah léegi nag fermons là les parenthèses waaw dañu tëj mbir ya waaw léegi euh, kon suñu boroom ne wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba kon suñu boroom kon loolu mooy wane aaya boobu mooy wane daganum njaay te mu wax ne yaa ayyuhal ladina amanu laa ta'kulu amwaalakum baynakum bil baatil illaa an takuna tijaaratan an taraadin minkum loolu mu ngi suuratul nisaa mu ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen yi nga xam ne dangeen a gëm te dëggal laa takkuloo bu leen lekk amwaalakum seen alal yi baynakum seen diggante bil baatili ciy neen ak i caaxaan illaa lu dul an takuuna mu nekk tijaaratan am njaay moo xam ne an day tegu ci kaw loo xam ne dangeen koo gërëm nit ki da koy def ak tiibun nafs ak lan mooy da moom moo xool ne lii dama koy jaay mu jaay ko amul pression booy teg amul leneen mooy yooyu moo tax lool day yàqum jaay par force jaayul ou bien je t'exécute loolu moom njaay moom xam nga ne njaay moom baaxul ndax suñu borom moo ne am taraadin ci loo xam ne ci li ngeen gërëm la minkum bàyyeekoo fi yéen am taraadin aaxar moom lool taxul ñuy wax mooy keneen a ko gërëm force la nga def ko par force te amoo ci benn kii loolu njaay moomu li gën dëgër mooy njaay moomu dañu koy neena la kon loolu na yéen ñi yàlla bu leen lekk alalu ah, seen alal yi seen diggante seen biir bil baatili ci caaxam léegi ak bare ak lu am waalil baadi bil baatil la ilaha illa am na ñoo xam ne noonu li ñuy liñ jaawe gaa yi sax dafa ëpp mais dañ leen di béjjën ba nga xam ne gaa yi béjjën nañ leen walla iyaatu billaah ñu nekk nag des des des as ay as lañ ci wàllu béjjën naxaate bat lekk alalu gaa yi bil baatili ci loo xam ne ka mais man nañ ne jaay ay neen yoo xam ne xam nga dina ñëw <laughs> bu ñu ñëw arkaanul bayee ay façon jaay yoo xamante ne nii tekkiwul dara jariñul dara li ngay jaay nga fexe ba nax waa ji jaay ko loo xamante ne jariñu ko dara dara dara te amul benn valeur mbir mi am na ñoo xam noonu la ñuy def ba pare di la gëm loolu nag gis nga affaire bi nag fii mën a say mbir a ngi dox alors que yow yow yëgoo dara <laughs> kon lii day wane la que ne lii mooy daganum njaay ci cosaan te yonent mi alayhi salaatu salaam jaay na jënd na jaay naa jënd na saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon jaay ak jënd gisoon nañu ba muy jënd jëleem ak Seydina Jaabir ja ci lañ gisaale woon ne waxaale tamit lu dagan la mais li li xaram mooy waxaale bu metti waxaale bu metti mooy lan mooy boo xam ne yow waa ji instant bi xam nga ne waa ji liñ koy wàññiloo xam nga ne moos léegi nag yow danga koy tooñ ndax mais ñàkk pexe tax mu jaay la nga koy pousser di ko pousser di ko pousser muy wàññi di wàññi ba mu leer la ne lii mais ginnaaw wàcc valeur mais waa ji ñàkk pexe tax mu jaay la ko façon waxaale boobu nag baaxul waaw waaw ah façon waxaale boobu baaxul voilà sinon musaawama <laughs> li waxaale yonent mi aleyhi salaatu salaam def nag Seydina Jaabir ibn Abdillah kon jënd na gëléem ak Seydina Jaabir ji jaay na tamit toog na bu ñuy gis façon njaay yi nga xam ne bon yooyu sax duñ leen gis mooy euh, bon njaay mu dagan la quoi boo xam ne nag nit ñu bari nit ñu bari dañoo foog ne njaay mi baaxul malheureusement euh, muy lan <laughs> moom lañ gën a xamee ci enchères mooy les enchères mooy lii may bëgg a wax bu fi kenn wut beneen définition man lii may bëgg a wax mooy enchère bi ma xam ne xam naa ne dagan na mooy ne waa ji day teg benn marchandise ne man damay jaay lii lan ngeen ci man am ko ne man de man naa ci cinquante euros mu ne kan mooy yokk keneen ne mooy dañ koy jaay au plus offrant ki gën a joxe lu bari keneen ne man man naa ci soixante keneen ne soixante dix keneen xam nga loolu mooy enchère mu yéeg xam nga loolu dagan na bu dee ah <laughs> am na benn affaire boo xam ne bu baax bu boobaa bu dee waa ji waa ji dañoo ñëw exposition bi di jaay ay affaire waa ji bëgg mbir yi yéeg mu dal di implanter ay gaay placer leen dans la salle. ne leen yéen daal gis nga ñu commencé bu kenn ne cinquante euros yéen nee leen cent non cent day day flagrant yow waxal soixante-dix bu bu bu ñi nga xam ne ay ay acheteurs potentiels lañ ñi nga xam ne vraiment fair bi da leen bëgg dañ koo bëgg ñëw ñoom buñ boo nee soixante-dix ñoom duñ man lu dul ne quatre-vingts bu nee quatre-vingts yow keneen ki ci des waxal cent bu keneen waxee cent dix yow keneen ki ci des waxal cent vingt bu ko defee bu boobaa nag loolu day xaram mooy xam nga <laughs> parce que yow bu boobaa affaire boobu baaxul mooy ne bu boobaa nag day xaram même bu dee ne affaire bi ci kaw nii mooy ki xamul waa ji koy def moom xam nag gaa yi teg jil bi mais fekk loolu mooy loolu noonu dafa xaram nag mais en chair yonent bi sallallahu alayhi def na ko waaw mooy ah, loolu mooy jaay na jënd na gis nañ jënd na sëy naa jaabir jaay na waaw saxaaba yi radiyallahu anhum doon jënd nañ jënd di jaay yónnee na ñoom sëy naa Hakim sëy naa Urwa al-Bariqi ne ko mu jëndal ko xar jox ko diinaar <laughs> mu dem jënd ci ñaari xar <laughs> mu jënd ci diinaar bi ñaari xar ba pare jaay benn benn xar menn xar mi jaaye ko diinaar ñëw andil yonent bi alayhi xar ak diinaar moom way loolu mooy lan exemple <laughs> kaay leen ñu daal di koy foog naa leer na sax mais nañ ko xëcc ñun ci suñuy ñi ñuy kiiwee suñu monnaie yi ñu yor mooy ne euh, euh, euh, tonton Masamba saway pa Masamba day yónni benn waay ne ko demal ci daral bi daral bi demal nga jëndal ma fa am xar jox ko lan jox ko cent mille francs CFA waa ji dem ci daral bi fee ca yaraax daldi euh, cent mille yi au lieu mu jënd ci xar mais mu dem jënd ci ñaari xar waaw xar mu nekk cinquante mille ba pare fa mu ko jënde am keneen ku mu kum dajeel ku soxla xar mu ne ko ah man de xara ngi moom boo soxlaa ma jaay la menn mi de mais cent mille laa koy jaayee waa ji ne ko lii laa jox ko cent mu jaay waa ji loolu nag bu boobaa waa ji mënula bokk cent ne ah xaaral cent mille yi lay bokk sama poos ñëw jox ma masamba pa masamba sa waaye daal di koy jox xar kese moom du xam ne taw bu boobaa loolu bu ko lekkee dafa xaraama ah. gisoon nañ yeneen ci bari saar-saam li mu doon wax gis nañ ko si masala yi waa ji ne waa ji jëli woon sara sarax yi te mu ngi ci sax yi demal jëli sarax yi mu dem jëli asaka yi ñu may ko fa ay mbir mu ñëw ne léegi é mu ngi sax imaam Buxaari rahmatullah alayhi mu ne ko mu ñëw ne lii nii yéena moom lii nii maamoom dañ ma ko jox yeneen ci bari saar-saam def discours ne waa lan moo tere woon hal naa jalasta fi bayti abihi aw ummihi man war a toog kër ndayam wala kër baayam ba xam est ce que dinañ ko joxam déet col lañ la doon wax ci lañ la doon waxe ne waa ji nga xam ne dañ koo dañ koo dañ koo délégué fenn yónni ko fenn ab société moo ko moo ko liggéeyloo fenn kooku manu faa jël per jum yi koy jox wala pot de kii etren ngeen koy woowe yi koy jox loolu manu la dagan ci moom lu dul mu waa ji ko fa yónni société bi ko fa yónni d'accord ne ko lu ñu la fa jox jëlal sinon bu dul loolu dafa dul dagan day xaram parce que joxuñu ko parce que ay bëtam dafa leer kese voilà wala dafa kii dañ ko ko jox parce que société bi mu fi représenté bu newoon bu daje woon ak moom ci mbedd yi amul benn chance waa ji xëy tëb tëb rek di ko di ko jam dix mille saway loolu du ko def kon nag boo la ko joxee c'est au de la société wala ñii ki la fi liggéey léegi euh, nañ ñëwaat ci exemple Seyna li nga xam ne bu euh, euh, Seyna Urwa al-Bariqi radiyallahu moom li def mooy comme li waa ji def ak sàmba Masamba Saway mooy mu jaay xar ma ne cent mille ñëw andil Pa Masamba ne ko ah am andil ko xar ak cent mille yi mu ko joxoon mu ne ko ah lii nu mu nii mu ne ko sa xar mi cent mille yi nga ma joxe dama cay jënd ñaari xar. menn mee nekk nii meneen ni ma jaayaat ko cent mille moo nekk ni nga am cent mille ak xat yonent alayhi salaatu wasalaam daal di koy ñaanal ba moo tax waa ji même dañ ne daan même bu jëndoon suuf di ko jaay sax day jaral moom moom ku nekk associé ak moom mais nu marché bi doxul doxul ci wala marché bi moo xam ne kenn faalewu ko bés bu ko jëndee moom di ko jaay mais day day boost bi ñépp koy jënd day jaral ci saa si ndax ñaan gi ko alayhi salaatu wasalaam ñaanal voilà mooy ña jënd na boppam jaay na yónnee na nit ñi di jënd mu gis nit ñi jënd ko jaay kon loolu kay day wane ne <laughs> bu daganul woon du ne du du du ko def ah mooy ak defam mooy wane ne dagan na ak li alquran wax léegi loolu mooy àttee njaay sauf que am na nag nu muy demee mooy ci cosaan mooy dafa dafa nekk loo xam ne lu dagan la am na nag nu muy demee njaay mi day nekk farata nga ne ma ma ne la waaw waaye comme comme exemple même jox ma exemple ma ne par exemple mooy ñu ci àttee njaay ba léegi kon mooy àttee njaay ci cosaan dafa dagan mais am na ay cas yu muy nekk yoo xam ne yu muy yuy xew yoo xam ne affaire bi day nekk farata nga ne ma ma la waaw nga ne ma man naa ci am exemple ma ne la waaw insha allah xuz jëlal tiens waajoo xam ne dafa nizar ne man de bu ma buur yàlla defalee lii wala coono gii ma newe ay waay chômage gu metti gi ma newe bu ma ci buur yàlla dimbalee walla waay waay waay sama formation bii may def bu buur yàlla defee ma réussir ko nizar naa bu ma ko defalee dinaa jaay dinaa jaay sama oto bi dinaa ko jaay kooku bés bu amee affaire bi kooku jaay affaire bi day nekk par force day nekk par force fara tala mu jaay ko amul mu naan ah <laughs> bon je suis sorti de formation vraiment bon avec mention telle baax na mais bon oto bi seetaat naa mais oto bi da waaru oto bi baax na ci man de parce que moo ko nitaloon par force moo tënkoon boppam ci mbir mi ba mbir ma amee rek waxoon nañ gisoon nañ façon nidar yi ah nañ ne façon nidar bii nii nii dañ koo sib du nidar bu xaraam mais dañ koo sib waaw ay ndax xam nga genre chantage lay boo defalee boo ma defalee lii ma def lii loolu dañ koo sib léegi kooku bu xasee am loolu mais par force il est obligé mu jaay lim ne woon da koy jaay waaw par force am na tamit beneen exemple boo xam ne euh, loolu mooy côté kiy jaay côté kiy jënd léeg-léeg jënd te ci boppam day nekk par force ci moom waaw. ma exemple ma ne la par exemple waa yoo xam ne. am na lum am na lum dunde mooy yor na xaalis par exemple yor na cinq euros boo xam ne mën naa jar kebaab sawaay wala mën na cee jënd tablette net léegi muy waaja dee mu yor cinq euros boobu kooku par force la parce que mooy kooku duñ ne ko boobu la neexee nga bañ a kii ndax bu bàyyee bañ a am possibilité lekk te defu ko bu deewee kooku moom dafa xaru ah si kooku dafa xaru parce que looloo tax gravité loolu moo tax mu sharia daganal la nga lekk loo xam ne dafa xaram comme medd ci jamono joo xam ne dangaa nekk ci loru comme exemple classique biñ la wax waa ji voyage yi nekk ci àll bi amul lum lekk gis medd mu xam ne bu lekkul dee koog da ciy lekk lu ko téye par parce que loolu lay def bu dee ne kooku may lool lan ngay amee lu la dagan nga yor 5 euros mën cee jënd kebaab dóor toog naan sam ndox saa yi nga ne duma ko def kooku jënd bi day nekk farata ci waa ji voilà gis nga des fois it mu nekk loo xam ne dañ koy sopp loo xam ne dañ koy sopp dañuy sopp waa ji waa ji waa ji jaay. dañ koy soob comme bu sa benn mbokku ñëwee ne ne <laughs> maa ngi waat ci yàlla yow diw ah ci këne di nga jaay sa mbir mi di nga jaay kii bii nii bon comme que boobu pour comme waatam googu mooy bu dee yow gis nga ne bu ma ko jaayee wàññiwuma dara dara mais comme que waat na ci loolu ngir comme que sa mbokku jullit la o ma def ko ngir moom loolu dañ koo sopp yooyu jikko yu rafet rafet la voilà duñ ne par force la nga def ko parce que waajee waaj <laughs> bu doon loolu kon affaire problème am waa koo gis dara mu yor ko nga soxo rek ko gaa yi ci iñaan yi kon fu nekk la ñuy ñëw di waat naan waat naa ci yàlla ne di nga jaay sa sa oto bi te euh, léegi par force nga jaay ko déedéet bu te lool mooy bu dee ne yow boo ko defee du la wàññi dara mais nag pour dimbali sa mbokk la parce que waat na ba pare waaw am na foo xam ne nag dafay nekk sax loo xam ne day fa xaraam waaw loo xam ne moom jaay dafay nekk loo xam ne dafa xaraam ci boppam ne mun hmm, hmm, man la waaw mooy comme li yeneen time alay saab saab wax maytati jaay médd dafa xaraam bon loolu mooy bam des ci bon loolu foog naa ñu ñi comprendre nañ tax ñuy wax quoi mooy temps normal mais bu sa këm ya lakkandoowee sawaay fépp ñàkk gi nga xam ne loolu rek a fi am hmm? am ñoo xam ne loolu la mooy bu boobaa loolu taxul ñuy wax quoi temps normal la tax ñuy wax mooy jaay medd ak jaay sàngara loolu dafa xaraam nit ki def ko waaw moo tax boo seetloo boo seetloo yiñ la wax yépp am na tamit foo am ne dañ koy sibe waaw mooy jaay loo xam ne dañuy sib ku ko yor ku ko moom par exemple lu mel noonu bu boobaa njaay bi day jël ak tey loolu boo seetloo à part dagan bi à part dagan bi boo génnee dagan bi yi ci des yeneen àtte yi nii ci yëpp mooy lool circonstance bi mooy mooy mooy waral est-ce que njaay mi dafa xaram wala dafa war wala dañ koo sib wala dañ koo sopp mooy du moom ci boppam njaay ci boppam dafa dagan mais ci nan lay kañ lay devenir ngir xaraam wala ngir dagan ngir nekk loo xam ne farata la wala lu ñu sopp wala lu ñu sib loolu ça dépend ci utilité bi ci liñ ci war a utile mooy mooy mooy lu lu lu nekk ci bitéem la mais du moom ci biiram est-ce que comprendre parce que waa ji ninar ne man bu ma yàlla defalee lii ma jaay lii wala ma jënd lii hein kooku noonu euh, du du du njaay mi ci boppam moo tëb rek nekk lu daga mais ninaram nga nekk fële nga xam ne en dehors de njaay mi moo tax ba ba affaire ba réaliser woon njaay mi nekk farat li ñu xaraamal tamit loolu moom lañ koo xaraamal ndax mbir mi ci boppam mais du acte du njaay ci boppam ci kaw moom lañ xaraamal mais affaire bi dafa fekk aynu shay mbir mi ci boppam muy midd wala xamru wala xinziir loolu lañ tere ko ko jaay nga koy jaay mais du njaay lañ ne baaxul affaire ba ngay jaay loolu lañ ne kenn manu koo jaay moo tax voilà kon loolu ci jàkkal mooy àttey njaay dafa dagan mais selon circonstances yi day changer nekk loo xam ne lu xaram la walla lu dagan la noonu wala lu ñu lu war la wala lu ñu sib la wala lu ñu soppu la léegi nag buñ paree foofu ñu ñëw ci arkaanul bay muy ponki njaay lan mooy les piliers yi nga xam ne buñ naan am njaay lii wa tax tudd nañ ko sànk hein hein mooy ñu jël suñu schéma euh, bi ñu tàmm def hein parce que def ay genre image loolu dina gën a yombal comprendre yi fi waaw wabil amsaali yattadixu almaqaal insha allah boo joxee misaal démonstration mbir yi da ciy gën a leer waaw léegi arkaanul bay'a muy ponk ci njaay lii la mooy il faut mu am ki ñu naan al baa'i'u jël ko nga teg ko sa ndejoor baax na a sa ndejoor sa main droite boo xamoon luy ndejoor hein kiy jaay jaaykat bi jàppal almustari sa loxo càmmoñ càmmoñ boo xamul mooy lan mooy gauche sa loxo gauche teg fa jaaykat bi amagul nañ naan ñaari mbir ñaari individu yu taxaw kiy jaay ak kiy jënd loolu ponk lañ ci njaay waaw mooy ne nit ku taxaw ne man de jaay naa jënd naa mbir mi séddale bukki loolu dox waaw <laughs> bii bukki bii njuur bii sàmba bii ku ku ci njiit la te teg ci sama loxo loolu dox jum njaay manuma ne man de sama ordinateur bii jaay naa ko sama bopp waaw bëgg naa ko de man ma wax ak sama bopp ne waaye yow nan nga koy jaaye man ma wax ak sama bopp bale lii daa koy jaaye ma ne man de bëgg naa ko jox naa la lii jox beeg kii bi yépp di ci même personne bi loolu xam nga loolu taxul ñuy wax moo tax jëlal jaaykat bi nga teg sa kii al ba'i al mushtari kiy jënd nga teg sa càmmoñ kon ñaara boo paree ci lool nga jël waa ji muy waa jiy jënd waa jiy jaay lañ njëkk a teg ci ah loxo nejoor moom li muy jaay mu muy al musman li nga xam ne moom la njëgal waxoon nañ ko jotaay bee wees moom la njëgal le moom lañuy ñuy jox am njëg mooy marchandise bi wala li may jaay lool mooy ànd ak kan kiy jaay kiy jënd moom lan la yor as-saman mooy njëg yi voilà moom njëg yi la yor mooy li muy jaay li muy jënde kiy jënd ak li muy jënde kiy jaay ak li muy jaay voilà mu ngoog kaata ngoog am kat mbir hein teg nga leen léegi nag mu des benn affaire boo xam ne ginnaaw bi nga teg lan mooy relier ñaar entre ñaar yi bu ko nekk taxawoon fële amul kii taxaw gauche kii taxaw droite dara relier wu amul benn communication ça nous lie biir voilà mooy siira bi mooy li nga xam ne canal bi nga xam ne ci la ñoom ñaar ci lañuy ñuy seeni wax wala seeni jëf ba ñu xam ne kii lay jënd li kii di jaay kii day jaay li mu yor te gërëm nañu d'accord nañu jaay mi am. loolu mooy arkaanul bay' boo seetloo kon cinq mbir la kiy jaay ak li muy jaay kiy jën ak li muy jënde ak expression wala li nga xam ne moom mu la wax wala moom lañuy def ngir njaay bi mën a conclure cinq yaa hmm? léegi nag insha allahu ci jotaay bi di ñëw nag ñu daal di ñëw nag ci benn par benn ci yooyu ci cinq affaire yooyu waaw waaw ci cinq affaires yooyu ñu ñëw ci kiy jaay yan mooy lan nañu mooy lan lan il faut moom condition yu remplir ci waa jiy jaay ak li muy jaay kiy jënd tamit ak li muy jënde ak siira bi mooy expression yi est-ce il faut mu ne ko jaay ma jënd naa ma ne d'accord naa jaay naa la est-ce que il faut expression boobu am wala bu ma ñëwee fekk kuy jaay dara teg ay ci marché bi teg ay kiiwam aywa teg ay ay affaire am bind ci prix yi ma ñëw waxuma ak moom waxuma dara man daal damaa ñëw taxaw tiim ko xool marchandise mi gis kii de ab ah, chemise la bu muy jaay def na ci prix bi ma xool waxuma dara jël chemise bi jël 5 euros la ci bind ma jël ko jox ko. mu jël ma dem est-ce que loolu baax na ba léegi waxuñu <laughs> mooy bay'ul mu'ata damaa jël jox ko sans benn expression yu mel noonu est-ce que loolu yépp mën naa ne insha allahu taala léegi nag ci toj arkaanul bay'i ci lañuy dugg bii ni ñëw insha allah bu ñu paree nag ci yii mooy kii après ñu dugg ci buyu'ul muharrama yi daal di ñaanalante waaw njàngat jeex ba mu des suuratul mumtaxina wala mumtaxana insha allahu taala ndax tafsir ko loolu digg woon ko wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in